kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne Allahu akbar ne gis ngeen quumu jóg leen ilaa jannatin arduha as-samaawaati wal ard jóg jëm ci asa ci ajjana joo xamante ne ni arduha as-samaawaati wal ard Allahu akbar mooy largeur bi mu ngi toll ni asamaan ak suuf Seydina Umayr ibn Humam radiyallahu anhu nag ne sama tàndarma yii ma yor waay waay bu ma leen jeexalee maa gudd fan waay innaha dëgg-dëgg bu ma leen jeexalee la xayaatun tawila allahu akbar ñaata nit ñooy dund foog ne ñoom seenu dund gudd la alors que dara ndax dund goo xamante ne nii naxee mbaay la te nag boo xoolee yow li nga li nga li nga responsable manal sa bopp bariwul bariwul ndax fi ngay nekke gone yow de toute façon ba fi ngay amee ba fi ngay majeur am na ñoo xam ne ba ay dix-huit ans ba quinze ans dañ leen di yor yow bu dee sa jaamu yàlla la ñuy xool nga majeur à l'âge de quatorze ans mooy quatorze ans yooyu yépp jëfoo dara fi ngay xemmale ko di xam ci àddina bi tuuti euh, nga am boo ci tegaatee lu nga jot a dund noonu yeneen quinze ans nga am trent ans te nag ñu bari loolu jote jàll ci seen dund muy trente ans yooyu yaakaaruñu amaat dundaat trente yu toll noonu mënuñu koo dundaat deux fois wala quatre fois mënu la nekk quatre fois trente xalaatuñu ko mais une mais ñu duble trente ans dundaat trente ans sax c'est pas assuré moo tax bari na ñoo xam ne dañuy dund la sama sëriñ ba waxoon bari na ñoo xamante ne ñu ngi dund waxum am waat ñoo xam ne ñu ngi dund jàpp ne ñu ngi dund te dee nañu allahu akbar ndax kat seen dund googu budul ci yoonu yàlla xamal ne ah mooy ne seconde boo def ci mooy yàlla xamal ne innaha la la xayaatun tawila ay mooy dund googu moo gudd waay ñii du dara li koy combler nag mooy jaamu yàlla ndax ko ànd ak yàlla doo jeexal kon mu ne la in ana xayitu xatta akula tamaraati haadi innaha la xayaatun tawila wallahi bu ma taxawee nii ba lekk sama jeexal sama tàndarma yii ci sama pochette bi ay way kon maa gudd fan waaye man Umayr ibn al-Humam ñii ñoo xamoon le sens de la vie mooy ne njëkkante ilaa mardaati rabbil alamin ilaa mardaati allahi wa rasul dañ doon njëkkante mooy ne kers bu ñu ñàkk bu ñu ñàkk bu dox seen diggante bu tax bépp kers boo xam ne consacré wuñ ko ci lu ngërëmu yàlla ak yonent mi alayhi salaatu wa salaam jàpp nañ ne loolu ak pertaange la boo xam ne amul amul njariñ pour ñoom pertaange dañuy jàpp ne loolu ak gudd fan la te nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxoon na kun fi dunya ka annaka aw aabiri sabil wa ud nafsaka min ashaabil qubur waxoon na seydina abdullah ibn umar ibn alxataab radiallahu taala anhuma wa ardaahuma mu nekk tuut yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dal di koy di ko di ko nee na mu jàpp sama ñaari mbagg yi dal di koy wax yaa gulaam yow gone bi mu nekk gone gu ndaw yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di ko jàngal Allahu akbar waxoon naa la fi ne wuute naa ñun nga xam ne xale yi loo wax ñu ne xamagul dara bu ko tiital nga koy wax affaire àllaaxira nii bàyyi ko mu dund kii xamagul yooyu te kat ki ñu koy wax léeg-léeg vingt ans sax mën naan trente ans ñu naan yée eh, bàyyil ñi ngay sol seen bopp yi wax yii ay dem jàkkaaki yooyu kii xamagul dara quinze ans mu ne xamagul dara te nit ñi doon dem imam à l'âge de dix ans ndax ñun dañoo inconscient moo tax ngay gis un jeune de soixante ans ne am soixante ans di ñuulal sa karaw yi ga pepp bi jaaw bu génn nga ñuulal ko wala nga buddi ko ndax bëggoo nekk mag waaw waaw wajaa rasulul mawti wal mawt Euh, euh, euh, araaka nasiital mawta wal mawta waaridun gis naa la ngay fàtte fàttelewul dee xamal na nag wa kullun min bahril mamaati kooku da ciy naan képp ku ne nit koo gis ku ne ci ci ci ci ci ci ci ci géeju dee dina fa dem tànk kaas boo xamante ne ni kenn du kenn manu koo tere mu naan ñu nekk paa jàpp suñu bopp ay gone ñii nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon na ko Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ne ko yaa ghulaam kun fi dunya ka annaka mu ne ko gis nga àddina bi nekk fi comme si t'étais un étranger dangaa tumuranke ndax képp koo xam ne étranger nga cim réew xam nga ni ngay doxale doo fan ma mooy ne doo nekk premièrement doo nekk à l'aise boo nekkee à l'aise it nga xam ne fii dëkkuma fi am na yoo xam ne manuma koo permettre te tamit duma fi am yenn projet yoo xam ne ñi fi dëkk les autochtones les nationaux moom lañ am duma fi am projet yooyu surtout bu dee leer na ma ne sama nekk étranger manumaa évoluer mooy manumaa am nationalité manumaa am mooy manumaa pare ma manuñ ma assimiler ci biir société bi duñ ma nangu mooy de toute façon dañ ma ne yow lii wala fi indi dangaa jóge sa dëkk ñëw jàngi si fii Arabie saoudite de toute façon manoo fee toog ba am nationalité saoudien wala lool mukk yow njàng la fi indi dix ans lañ la may bu jeexee nga ñibbi kooku noonu te amul c'est irrévocable kenn ma boo fi sàgganee ndax njàng mi ñu ne par exemple huit ans la mais dinañ la may dix comme bu dee ndax tarxiis day am mais bu dix yi jeexee amul nooy waxal ko des ba des di dëkk bi xam nga ne kooku mos du am ay projet yoo xam ne comme si saoudien bi ñu dëkk foofu projet yam fa am du am yu mel noonu kon nag yonent bi alayhi salaatu wasallam ne yow jullit bi yow nit ki xamal ne àddina bi nekkal ci àddina bi ka annaka gharib comme si yaa doon ko tumuranke ko te nag wallaahi bu ñu xamoon dinañ xam ne ñun ñépp tumuraange ku àndul ak yàlla tumuraange kon nag ku nekkal fi duniyaa ci àddina bii ka annaka gharib comme si dangaa nekk it étranger ku koo xam ne ku tumuraanke nga cim réew nga xam ne fii nii du sama destination finale dama fiy ñëw rek pour quelques jours damay delluwaat non manu la tourner neen ba ma des fi mooy damay delluwaat mooy mon séjour est compté kon nag képp ku nekk na nga xam ne àddina bi noon nga étranger nga fi kun fi dunya ka annaka gharib aw walla nga jàppe ta ta nga jàppe en même temps sa bopp comme si da nga nekk étranger aw abir sabil wala nga jàppe sa bopp comme koo xamante ne nii day jéggiw tali aw yoon moment bi nga xam ne kuy jéggi tali xam nga ne wala aw yoon aw sell di ko di ko jéggi xam nga ne moment ba nga fay def néew na néew na képp nag ku jàpp ne dafa dafa gudd ba nga nekk ci mooy yàlla ay waaye xamal ne innaha la xayaatun tawila xamal ne kon sa gudd ndu gudd na innaha dëgg-dëgg kon dund googu la xayaatun tawila te nag dëgg-dëgg du dara dëgg-dëgg du dara kon aw abiri sabil nekkal ci àddina bi mel ni ku doon ku doon traverser aw yoon nekkal ci àddina bi comme si da doon traverser aw yoon da doon jéggi ab tali distance bu gàtt boobu nga fay def xamal ne lu toll noonu ci lu gàtt waay waay moom ngay moom nga def ci àddina bi te nag mosoo gis kuy traversé aw yoon ñëw ba ci diggu yoon wa toog fa di fa samp ay projet yoo xam ne di tabaxi kër ak a def lu nekk déedéet wa'ud nafsaka min ashaabil qubur mu ne ko yow abdallah wa'ud nafsaka te deel compter sa bopp di jàppe yow di jàppe sa bopp bés bu ne këne man min ashaabil qubuur ci ñi ñuy rob tey balaa jour bee jeex man ci laa bokk foog dinañ ma rob tey bul toog fenn kenn ñëw fu comme li oustaz Sall doon wax hafizahullah naan fii mu ne bu benn médecin ne woon wala am malaak bu malaak benn malaaka ne woon cëpp ci mbooloo mi ne yàllaa ma yebal nee na tey ci mbooloo mi am na juróom ñuy dee ñu nekk téeméer wala fukk kenn du nangu ne man la man ma man la il faut seen mbooloo mi juróom dee ci tey wala kenn kenn du nangu ne man la ku nekk mu ne danga naan xaw ma diw gisoon naa ko déggoon naa ko muy sëqat xam naa moom la war a doon waaye kooku moo xam waaw mooy ne ndax pare ndax kat fa ñu fa ñu nar a jëm almaad muy yowmal qiyam dañ fa amul lu leer ndax dañ faa deful ñun yóbbaluñ te nag suñu boroom waxoon na watazawadu waay waay yóbbal leen waay waajal leen seen yóbbal fa inna tax yëg leen te xam ne xayra zaadi taqwa yóbbal gi gën goo mën a yóbbal alaaxira goo mën a def sa bànneel boo xam ne buñ la suulee moom lañ lay suul ak moom bu dee lu baax in xayran fa xayr wa in sharran fa shar bu dee lu bon lu bon bu dee lu baax lu baax dañoo xam ne defuñu fi dara comme que nag defuñu fi dara ah foo deful dara noo fay bëgg a deme loolu moo tax ku nekkee xool naan diw la war a doon jamais gis ku ne man a man la war a doon ah ah moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nag esprit boobu nag la jullit duy am wa ud nafsaka min ashaabil qubur del compter sa bopp que ne bu teew waaye suba bu teew tiers bu teew minute bu teew al di fuglu sa bopp que ne man minute bu ne buur yàlla mën na maa moom ma bokk ci ñi nga xam ne ñoom lañuy ñuy perkaal tey ci suba gi wala ci ngoon gi looloo tax fa kaana abdullah moo tax seydna abdullah ibn umar radiyallahu anhu ni'mal muallimu waaye ni'mat tilmiid waaye waaye eskay eskay kiy jàngale mu yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye tamit eskay ki mu doon jàngal muy Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa lan la def fa kaana Abdullah fa kaana Abdullah moom Abdullah ibn Umar idaa amsaa bu xëy bu go idaa asbaha laa yantadiru al-masaa bu masoon a xëy moom moom pare na mooy pare na bu xëyee day pare ngir dee waajal na boppam xam nga ne waaye koo xam ne jàpp nga ne tey ngay dee kooku ci lu baax rek lay mën a ne bu masoon a xëy du jàpp mooy ne du xaar ngoon gi pour moom jour bu jot day jàpp ni ngoon du ko fi fekk te waaye loolu ku ko am à l'esprit tous les jours ci jaamu yàlla ngay dëkk wa ida amsa bu ngoon jotee laa yantadiru euh, euh, euh, as-sabah bu ngoon jotee bu suba gi rombee ba ngoon gi dugg du jàpp ne suba gi dégmal bi war a ñëw moom dina ko fekk waaw loolu moo doon jikkoy saxaaba yi radiyallahu anhum lu lu ñu masoon a xam appliqué ñun nag moo tax dañ ciy gis ci ñun koo xam ne li mu mokkal ci xadiis saxaaba mokkalu ko saxaaba yu bari mokkaluñu woon ñu bari ñu mokkal xadiis ci suñu nit yi jamono xamuñu woon lu bari yii mooy li ma la bëgg a wax foofu mooy ay teg sa xadiis ak alxuraan yi mokkal ko ñu bari defuñu woon noonu moo tax ñi ko ci mokkal sax ñu dañ leen di lim ci téere xadiis yeeg yooyu waaye xam nga ne waaye shattaana shattaana ma baynana wa baynahum ay waaye kel guuf waay waay ban quel quel quel quel distance bu dox suñu digganteeg ñun hum hum hum waaw sa shattaana shattaana maa bayna thara wa xam ngeen ne moos waay waay wuute na diggante ak sara muy suuf si nekk ci bënit bi ci suuf si wa thuraya ak biddiw ba nga xam ne mu ngay xotti juróomi ñaari asamal kaw asamaan sa boo jigéen xam nga ne moos biddiw boo bële ak ki nekk ci suufa suuf kooku waaye soree nañ ñoom rawawuñ ay teg sa xadiis yu bari yu ñu mokkal wala alxuraan yu ñu mokkal déedéet lii lañ ñu rawee fa kaana abdallah abdullah ibnu umar ida asbaxa laa yantadiru almasa wa ida laa yantadiru sabaax loolu lañ ñu rawee comme ko wax na ko nag ñun ñépp la ko wax à travers moom ñun ñépp la ko wax à travers ñoom moom ku nekk ci ñun kon nee na la ku nekkal yow jullit bi foo mën a bokk koo man di doon kun fi dunya ka annaka gharib nekkal ci àddina bi comme si dangaa tumuranke aw abiri tariq mel ni koo xamante ni dangay walla koo xam ne day jéggi tali day jéggiw yoon te nag waxud nafsaka del boole sa bopp min asxaabil qubur ci ñi nga xam ne ñoom lañu war a rob tey waaye waaye ku def loolu kooku moo gañe kooku lu dundam texe waaye ku ko deful xam nga ne innaha la xayaatun tawila ndax nag cerse boo mooy yàlla xamal ni waaye waaye loolu bari na minute boo paase mooy ko yàlla xamal ne minute bu bari la te balan koo xam nga sàngoo suuf bu la yàlla jéggalul wallahi li nga xam ne innaha la xayaatun tawila waay waay su dund googu nga passé ci caaxaan ak foo waay waay nga yëg jour boobu nag ah yoon yépp benn dara topp du xarit du doom du yaay du jabar du kenn ku lay topp illaa amal lu dul sa jëf moo la fay fekk ci ruq boobu nga xam ne pax moomu ñuy gas daal di la fay dugal suul la dem di lekki ceeb ku nekk war ngaa xalaat bés boobu bés boobu ngay xam ne ceer sa waxuma la ay jour de wala ay mois wala at yoo passé ci caaxaan jour boobu ngay xam ne wallahi même bu doon benn minute la innaha la xayaatun tawila waay waay waay sama bonte ga ma ne woon a yàgg ndax conséquences yi lourd waaye fii man ne yàlla nañu yàlla dimbali nag ba ñu bokk ci comme ñoom abdallah ibnu umar sahabati rasulillah alayhi afdalu salatu wasalaam wa radiyallahu taala anhu kon loolu la nañ ci bàyyi xel topp rek mbir yi xumbaay beeg yooyu rek xamal ni yooyu yépp toog rek di planer entre copains di wax lu ñor lu ñorul di jëw ak lu nekk nga dugg ci seetaanum télé wallahi di nga xam ne sa seetaanu feuilleton yooyu nga doon def innaha la xayaatun tawila ay waay waay waay waay waay waay waay waay dund ngay guddoon ci yu bon yu ma ne woon ak yoo xam ne amaluma sone laa yusmin wala yughni min ju' jariñu ma dara te nag nit ku muus lu muy def da ko war a jariñ fii mu ne ak fa mu jëm wala boog mu jariñ ko au moins fii ngir mu yëwanal fa mu jëm waaye di def loo xamante ni nii benn solo amu ko te bu nit ku baax ñëwee nga làqatu bëggoo ko présenté alaa ya'lamu man xalaqa wa huwa al xabiir ko xanaa xamul ne yàlla moo jaree làqatu na làqatu boroomam na ko rus bu ko rusee du ne ci yooyu ndax bu newee ci yooyu dina xam ne innaha la xayaatun tawila kon seydina Umayr ibn al-Humam anhu mu ne la in ana xayitu xatta aakula tamaraati haadihi innaha la xayaatun tawila mu ne ci yàlla man Umayr ibn al la in ana xayitu waay bu ma dundee ginnaaw bi ma yégee ne muy sóobu ci kuffaaru Quraysh wallahi bu ma fi nekkee dundee ba jeexal sama tàndarma yii mayoon nga xam ne dañ koy waññ ci ay ci ay ci ay baaraam waay waay bu ma ko jeexalee innaha dëgg-dëgg nag temps bi ma peer laata may dugg àjjana yépp la xayaatun tawila waay waay mooy dund gu gudd waay qaala sayna anas ne radiyallahu anhu ba léegi ñu ngi ci saxiixu imaamu muslim ibn al al-Qushayri an-Naysaburi ci kitaabul imaara foofu lu ko indi xadiis bi rahmatullahi alayhi mu ne fa qaala Seydina Anas radiyallahu anhu ne farama bima ma ma'ahu min at-tamr thumma qaatalahum hatta qutil mu sànni li nga xam ne mooy pochetam boobu mu defoon flècham yi ak tàndarma yi ci newoon dugg ci biir kuffaaru Quraysh yi doon jege si yiñ xeex ak ñoom ba ni nga xamante ne ci lañ ko rey moom Seydina Umayr ibn al-Humam radiyallahu ta'ala anhu wa arda